waan anasin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bilabanin qad shiiba bimaa'in wa an yamiinihi a'raabi wa an yasaarihi abu bakrin radiyallahu anhu fashariba thumma a'ta al-a'raabiyya wa qaala al-aymanu fal-ayman muttafaqun alayhi qawluhu shiib ay xulit an al imam al comme niñ ko tudde woon mu indi fii ñaari xadis yu mujj yi li ci njëkk mooy xadis bi mooy xadis Seydina Anas ci suñu jotaa bi ñu génn nag ci chapitre cent onze bi gisoon nañu xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis Seydina Abu Qatada mooy xadis sept cent cinquante neuf mu ne wa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yutanaffasa fil inaa walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ci chapitre boobu ba léegi baabu istihbaab baabu adabi shurbi tegginu naan wa istihbaabi tanaffusi talaatan xaarija al inaa wa karaahati tanaffusi fil inaa واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ léegi nag ñaareel li ci tarjuma bi ni mu tudde buntu kii buntu bi côté boobu lay ñëw comme niñ ko waxoon mooy istihbaabu idaarati al-inaa ala al-ayman fal-ayman ba'da al-mubtadi kii naan bu pare war a jottali ñi ci des mu tàmbalee ndejoor la gën a nekk ndejooram moom bi nga xam ne moo tàmbalee naan côté boobu nag lay ñëw mu ne waan anasin mu ngi jële ci sayyidina anas radiyallahu taala anhu anna rasulallahi que de ndawal yàlla li de alayhi wa utiya bi labanin dañ koo indil li nga xamante ne nii mooy am meew xat boo xam ne shiiba al imaamu Nawawi ca suuf mu ne qawluhu shiiba ay xolit mooy boo xam ne dañ koo njar wolof danaan njar waaw mooy bu ma jëleem soow yokk ci ndox ñu ne dañ koo njar waaw mooy jaxase xuluy mooy jaxase nañ ko boo xam ne njare nañ ko bi maayi nag ndox mooy sotti nañ ci ndox biñ ko ko joxee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waan yaminihi mu nekkoon ci ndejooram nag araab yi benn kaw kaw wa an yasaarihi ci càmmoñam moom alayhi salatu wasalaam Abu Bakrin sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa anil arabi fa shariba yonent ba alayhi salatu wasalaam naan summa ginnaaw aatal arabiya mu jox kaw kaw bi nga xam ne moo noon ndejooram wa qaala mu ne al ayman fal ayman ndejoor ndejoor muttafaqun alayhi waaw mun a xadis bi al imaam al xaafizu al buxaari solo na ko noon al muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima léegi laaj bi première laaj mooy xadis bi est-ce ñoom ñaar dong ñoom ñoo ko solo est-ce que ñoom dong ñoo solo xadis bi nga xam ne. mooy xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ñu ne la déedéet al imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati solo na ko ci kitaabul jaami' as-sunnatu fi shurb wa munaawalatihi anil yamin indi na ko foofu na ko noonu al imaamu Ahmad indi na ko ci musnadu Anas ibn Malik radiyallahu anhu al imaam eh, Abu Dawud solo na ko nako noon alimamu at-Tirmidhi ak alimam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jami' al-Bukhari rahimahullah hadis bi tuddoon nañu bi ñu doon gis hadis bi mu ci teg ñu jotoon ko gis muy hadisu Sahl ibn Sa'd Abul Abbasi radiyallahu ta'ala anhuma gisoon nañ ko mooy hadis numéro cinq cent soixante-neuf comme niñ koy gisee léegi buy wax hadis boobu ba ñuy tudd xadis boobu tuddoo lay woon nañ xadis bi yii ne la woon ni mu deme woon sax dëgg-dëgg xadis Seyna Anas bee ginoon na yaatu xadis Seyna Anas bi ginoon na yaatu loolee nag moom la kiy indi fii Seyna Anas imaamul Buxaari da ko indi ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu euh, boo ñëwee ci kitaabul ashriba baabu show show bil maa'i al labani bil maa'i indi na ko foofu baabu show bil labani bil maa'i mooy bunt bi wax njar soow ak ndox waaw léegi nag waaye indi na ko ci yeneeni bërëb yoo xam ne ba léegi al imaam daal na koy indi kitaabul asri boobu indi na ko ci lu bari léegi bu jëlee bi nga xam ne moom la def baabun fi shurbi baabun fi shurbi wa man ra'a sadaqata al-maa'i wa hibatihi wa wasiyyatihi jaa'iza maqsuman kaana aw ghayra maqsuman mu ne haddathana boobu la wax affaire bi ni mu gën a gudde sinon après nañ la wax comme bu mel nii imaam an-Nawawi indi fii ci Riyad bi mu ne haddathana Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Shuayb mu nekk ñu nettali mooy Shuayb di Shuayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashiyu al-Umawiyu mawlaahum Abu Bishr al-Himsi rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jëla ko ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii Anas ibn Maalik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 mu ne xulibat annaha kënëda li am li mbir bay mbir mooy xulibat daal dinañuy rattal waaw li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam shaatun daajin am benn gàtt boo xamante ne nii moom lañ ko rattal waaw wa hiya fii daari Anas ibn Maalik fekk daa daa mooy gàtt googu kër Seydina Anas la woon mooy xew-xew bi kër Seydina Anas la xewoon radiyallahu anhu muy waa kër Seydina Abu Talha ak Umm Sulaym yaay jiitleem radi euh, Seydina euh, Abu Talha baay jiitleem Umm Sulaym mooy yaayam voilà bint Milhana radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag mu ne wa shiiba labanuha bi ma'in min al-bi'r ñu njaxas ñu daal di euh, kii num tudd njar njar wolof njar lay wax njar ñu jare labanuha soowa mañ raste ci gàtt ba bi maa in ci ndox minal bi'ri allati fii daari anas ca teen ba nekkoon kër Seyna anas ñoo xam ci ne kër naa ñoom sëy naa Seyna Abu Talha naa anas dafa amoon ab teen waaw daa amoon ab teen ca ndox ma nekk ca teen ba nag bañ rattee soo euh, gàtt bi moom ca lañ tànk ca lañu baat jël ci ndox mi sotti ci benn fañ def soow ma sotti ci ndox mi waaw bi ñu ko defee fa ata rasulallah ñu ma daal di dox ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mooy ndab li nga xam ne ci la meew mi nekkoon te ñu njar ci ndox fa shariba min yonent may saa saa daal di ciy naan hatta ida naza alqadaha min fii ba ni nga xam ne noonu la xëcce pare ci li muy naan génne déñal ko ci gémmiñam ba mu paree Seyna Anas mu ne wa ala yasaarihi Abu Bakrin te ndejooram Seyna Abu Bakar mu nga fa woon wa yaminihi te nekkoon na ci ndejooram arabi ab kaw kaw fa wa xaafa an yu'tiyahu al-arabi xam nga gisoon nañ hadith bi après sax lañ ko tuddaale woon après waaw pas euh, bi mais après nañ ko léegi Seyna Umar mu nga wa xaafa mu wax. bi mu gisee yonent way sa sam naan na ba pare Omar Seydina Omar wax wa xaafa mu ragal an yu'tiyahu a arabi ragal yonent way sa sam jël kopp bi mu naan ta mu def ta mu war a jox ñi fi nekk Seydina Omar ragal mu tàmbalee jox kaw kaw bi nekk ci ndejooram mu ne a'ti Aba Bakri ya Rasulallah indaka mu ne ko ah yow yonent bi ah, xanaa nga jox Abu rek mi nekk fa yet <laughs> fa ata'ul yonent bay saa saam jox ko al arabiya kaw kaw bi alladhi ala yamini bi nekk ci ndejooram summa ginnaaw bi qaala mu ne al aymana fal ayman yonent bay saa saam ne ndejoor ndejoor voilà <laughs> waaw mooy ndejoor waaw même bu dee sahibul fadli ka abi bakrin an yasari walakin alhadda liman an yamini wa huwa hadha al arabi ka anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li saydina Umar hada radiyallahu anhu kon mu ngi noonee léegi xoolal euh, imaamu lii kon leeral nañu contexte bi voilà ci ban contexte euh, euh, la am woon ak loolu wallahu ta'ala a'lam <laughs> léegi kaay nag ñu xool bi nga xam ne riwaay bi nga xam ne dafa niroo dëgg-dëgg ak ñii ko imaamu an-Nawawi euh, indee fii waaw ci kitaabul ashriba baabul ayman fal ayman fi shurb mu ne haddathana Isma'il al imaamul Bukhari mu ne haddathana nettali nañu Isma'il li Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imaam Malik moo doon nijaayam ah Malik Euh, bu bu moo ko moo moo moo yaayam euh, moom moo siiwee ci al Uways euh, kii Ismaïl ibn Abi Uways ah rahimahullahu nga xamante ne bokk na ci ñi gënoon a taqoo ak imaam Maalik waxoon nañ la ak moom wuute yi am ci moom parce que moom ci boroom xam-xam yi waaye Shaykhaani comme li imaam al-Haafiz wax ñoom jëlewuñ ci moom lu dul li nga xam ne moo wér ci moom te tamit euh, daanaka kooku li mu takkook imaam Maalik même ku wér te takkoo ak moom noonu moom dala ciy gën a ay waxam day gën a dëgër ndax nit la ko xam ne dafa takkoo woon ak nijaayam daal imaamu Maalik imaamu daaril hijrati xam nga wax nañ la ne euh, soloon a xadiis bi mu ne haddathani qaala Ismaa'il mu ne mu ne haddathani nettali na man dong Maalikun sama nijaay ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi wa Abu Abdillah al-Himyari al-Madani mooy borom ngir mi imaamu daaril hijrati an ibn Shihab an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi labanin qad shiba bi ma'in wa an yaminihi a'rabi wa an shimalihi Abu Bakr fa shariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-ayman al-ayman léegi nag nañu xool al-imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah moom nan la ko solo mu ngi ko ndij kitaabul ashriba baabu istihbaabi idaaratil maa'i wal labani wa nahwihimaa an yamiinil mubtadi imaamu Nawawi mi moo ko def moo tax boo seetloo ni mu tuddee kii Riyaad bi ni mu ko tuddee niru nag lii mu ko tuddee bunt bi ci Sahih imaamu Muslim Abul Husayn parce que imaamu Muslim moom bunt yi bindu defu leen voilà kitaab yi kese lu def léegi nag sauf que bi euh, gën a siiw ñi ko ñuy def baab yi mooy imaamu Nawawi rahimahullah al imaamu Muslim moom dafa dajale xadiis yi comme rek ni nga xamante ne nii euh, mooy euh, noonu quoi <laughs> waaw waaw waaw benn mu ngi naan Seydina Abu Bakr Seydina ki Anas Euh, mu ne xoola euh, benn am na riwaaya bi mu ko jëkkee indi saa imaam Muslim da koo indi ragale ko deuxième kii bi Seyna Anas da koo tàmbalee ni imaamu Zuhri yi jële ci Seyna Anas euh, mu ne qadima an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-madina wa ana ibnu ashri wa mata wa ana ibnu ishrin wa kunna ummahati yahus na nii ala xidmati fa daxala alaynaa daarana fa xalabnaa lahu min shaatin daajin wa shiiba lahu min bi'rin fi daar fa shariba rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu Umar wa Abu Bakrin an shimaalihi yaa rasuulallah a'ti abaa a'ti Abaa Bakrin fa a'taahu al-a'raabiyyan an yamiinihi wa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ayman fal-ayman xoola li ci kaw dana yonent bay saa saam dafa dëgmal Medina mooy bi mu gàddaay see jóge makkatal mukarrama al baldatal mahrusa léegi laa wax makkaani ah am léegi waaw dafa jóge makka xadima yonent bay saa saam non makka daa neex de man damay ragal gaa jàpp ne bon makka moom ay waaru quoi makka c'est du commerce kese. yaa doo bali ngay wax léegi léegi loolu yaakaar nga ne borom bi saray dina fa def kaabam gee def soppeem bi juddoo foofee suuf si gën a tedd ci kaw suuf muy suufu kaaba gi mu bind ci rasulullah dëggal ko foofu tàmbalee ko wax yu alquran fi njëkk a wàcc ak way yeneen ak yeneen bilaadul xalili wabnihi ismail muy dëkku commerce kese yéena yaa yow yaa ñàkk a xam tépp laay jullit ñi fii mu ne foo jublu bu doon Makka booy julli te ko yow de toute façon su julli baaxul waaw ah la ilaha illallah haytu Hira xaaru Hira ak la fay xew lépp ak la fa xew yow na ngaa ko wéradi léegi kon yonent bay sa sam keroog bi muy gàtt xam nga mu a xadima ba jógee nga xam ne dafa génn Makka tourné jàkkaarloo dëkk bi waaw maa ngi amul benn dëkk bu yàlla bind lu dul ma yow bu dëkku yàlla yépp yonent bay sa sam ne Makka yow laa ci gën a sopp bu dul woon ne say ñoñ ñoo ma génne kononte kon du ma génn <laughs> loolu yonent bay sa sam waxal boppam ne moom laa gën a sopp dëkk boobu nga xam ne dëkku commerce kese la wala yaazu billah la ilaha illallah tuubal ci li ngay xalaat <laughs> bala laa alkade gudu dakk daal di lay dal ci xalaat googee <laughs> allahu akbar xan <laughs> qadima annabiyyu yonente way saat saam dafa dëgmal jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima almadinata ak si nag daara hijrate mu ala saakinihi afdalu salatu wassalam waaw taaba tayba waaw daarul xabibee ngoog billahi moom itam way mu boobu boobu wa man may doomu fukki at fukki at laa amoon wa maata dix ans bi muy génn àndina wa ana man anas maa am vingt ans waaw mooy yeneen may saa bi muy ñëw Makka bi muy ñëw Medina dix ans laa am fukki at laa am bi muy génn àddina maa ngi am ñaar fukki waaw mooy yenent waaye saa saa dix la def Medina waaw mu ne wa kunna ummahaat yi sama nday yi man ans yahusnani dañu nekkoon ñoo xam ne dañ ma doon ñaax ala xidmati di ma pousser di ma ñaax ci ma koy liggéeyal voilà fa daxala alayna lool yaayam moo ko defoon ak du ñàkk yeneen yaayam yi ñoom ummu am ak ñooñu it di ko ci encourager di ko ci ñaax ah ah anas loo mën a defal yeneentuwaay bay saat salaam defal ko de waaw loo mën a ko liggéeyal ci yim soxla na nga fa nekk waaw ah, yaay ma ko njëkkoon a def bi gaa yi ñëwee bi muy yonent bay saat saat door ak si ku nekk di indil yonent bay saat lu ne yaayam ñëw ne ko man de awma leneen lu awma dara lu ma la jox lu dul sama anas nii waaw xooy di ma anas mu lay liggéeyal rek ne ko ñaanal ko nag say yonent bi alayhi salaam ñaanal ko ñaan yu am solo mu bari alal yàlla guddal fanam ba pare eh, eh, dugal ko yërëm ko jéggal ko dugal ko àjjana Seydina Anas radiyallahu anhu ne ah man de bu dee côté alal toolam yi non seulement da doon génne production du production benn naat la doon génne tellement ñaan yonent bi alayhi salaam doon génne rek mu bari alal lool mu ne te sama sët wala sama doom Umayma daal dina may xabaare que suul naa lu mat téeméer ci ay sët doom waaw ay sëtam ak ay doomam yoo xam ne moom denc na leen naa Anas gaañu nañ ci kanamam mu daal di leen toppatoo ba dugal te moom moo tax te amoon na cent ans bi muy génn àddina mu ne te mu des benn bi nga xam ne boobu moom maa ngi am njort dam yaakaar gu rafet que ne borom bi dina ma ko defal mooy jéggal ko dugal ko àjjana allah waaw ñoom ñoo tegginook seen boroom xam na ne e, e, e, ñaanu yonent bari fa saam luy bal la waaw luy am la waaye ciy teggin mu ne maa ngi yaakaar waaw allahu akbar kon sëy naa anas kon mu ne suñu yaay yi dañ ñu doon ñaax dañ ma doon ñaax ma koy liggéeyal léegi nag fa daxala alayna daarana yonent bari fa saam dugg suñu kër nag fa xalab naa lahu min shaatin daajin ci lañu ko ci lañu ko euh, euh, euh, rattale ci benn gàtt boo xam ne wa shiba min bi'rin fi daar ñu daal di koy njar ak loo xam ne ndox moo xam ne ñu ngi ko jëlee ca teen ba ne woon ca kër ga léegi mu jeexal li ci des léegi nañ jël beneen bi nga xam ne tamit waxoon nañu ko ba léegi al imaamu muslimu abul husayn daal di koy indi <laughs> xoolal imaam muslim foofu mooy juste bi mu tegee eh, xadiis bi mu tegaat ci beneen xadiis bi beneen version bi Eh, boo xam ne boobu eh, mu ne foofu sayna anas eh, mu ne ataana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi daarina fastasqa fa halabna lahu shaatan thumma shubtuhu min ma'in min ma'i bi'ri haadihi qaala fa a'taytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa shariba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin an yasaarihi wa umaru wijaahahu wa a'raabiyyun an yamiinihi falamma faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min shurbihi qaala Umar haaza Abu Bakrin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yuriihi iyyaahu fa a'taa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-a'raabiyya wa taraka Abaa Bakrin wa Umar wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-aymanuuna al-aymanuuna al-aymanuuna qaala Anas fahiya sunna fahiya sunna fahiya sunna mu ne Seydina Anas mu ne radiyallahu anhu yeneen tubaab saa saa dañoo dikkal ci suñu kër mu sàkku ñu nandal ko fa halabna lahu shaatan ñu daal di koy rattal benn gàtt gu fa newoon summa ginnaaw ga man Anas ci sama bopp shubtuhu min ma'i bi'ri haadi sama teen bii ndox mu jële ci teen bii ci laa ko ci sotti ci soow mañ ko rattal ci laa ko njare man ma jël ko fa ma defoon soow mi eh, njar ci ndox fa ataytu rasulallah ma jël jox ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa shariba rasulullah ndawal yàlla li sallallahu daal di naan wa abu bakr naan yasaari fekk sayna abu bakar mu ngi woon ci càmmoñam wa umar wijaha sayna umar nekk en face mooy nekk ci kanamu yonent bay sar sab wal arabiyu kanta kawkaawu bi moom wa arabiyun benn kawkaan a yaminihi mu ngi woon ci ndejooram radiyallahu anhu falamma faraga bi mu paree min shurbihi ci naanam qaala Omar moom yonent bay saa saar Seydina ne hada Abu ya Rasulullah ne ko Abu Bakr ngi ko wan yonent bay saa ngir mu jox ko fa ata yonent bay saa saam fa ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al arabi yonent bay saa mu bàyyi Seydina Abu Bakr Seydina Omar wa qaala mu ne al aymanuun waa ndejoor waa ndejoor waa ndejoor qaala anas sayna anas ne fa hiya sunna ne lii sunna la lii sunna la lii sunna la walla léegi nag ginnaaw lii lépp dañu bëggoon gis yeneen loo xam ne daa yokk ci xadiis bi léegi nag nañ jël li nga xam ne moom mooy riwaay bi nga xam ne moo tax waxuñ ba léegi càllale yi moom la imaam muslim indi tamu nekk loo xamante ne nii nag euh, mooy tigi bii nga xam ne moom la saaxibu riyaad yi al imaam an-Nawawi indi foofu kon ba léegi kitaabul asriba yi ñu fi wax yépp loolu la bii ñuy wax nii moom la njëkk di door fee teg yi ñu gis cinq mu ne kitaabul asriba baabu se baabu idaaratil maa'i wal labani wa nahwihimaa an yamini al mubtadi waxoon naal dafa niroog suñu bunt bii ni mu ko tudde ci Riyaad bi ca jeexi ba nañ ko waxte baabi idaaratil inaa ala al aymani fal aymani ba'da al mubtadi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya imaamu Muslim Abul Husayn mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman mu ne muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Abu Zakariya di Rayhanatu Naysabur al-Minqari mawlahum am ñu ne al-Hanzali mawlahum rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qara'tu ala malikin mu ne jàng naa ci Malik wax nañ la hadis bi ci moom la jaar indi na ko ci Muwatta di Malik ibn Anas gis nañ ko sànq imaamu daaril hijrati an ibn Shihab gis nañ ko sànq an Anas ibn Malik gis nañ ko sànq radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya utiya bi labanin qad shiba bi ma'in wa an yaminihi a'rabi wa an yasarihi Abu Bakr fa sharib thumma a'ta al-a'rabiya wa qala al-ayman fal ayman nii la ko imaamu Nawawi indee kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu gisee hadis bi eh, ni nga xam ne noonu la ko Shaykhaani rahmatullah alayhima daal di solowee